alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataa bii ñu génn bi àwn illaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa maa zilnaa wa naxnu bi Mina fi yawmi naxr wa qad ra'aynaa xutbata rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam kon ñu ngi woon ci aju yonent bi sallallahu alayhi wasallama ba léegi gisoon li nga xamante ne nii mooy xutba bim def Mina ak ni ko saxaaba yi radiyallahu anhum daldi nettale gisoon nañu ku mel ni xadiisu Mawlaana Abbaas gisoon xadiisu ki nga xamante ne ni mooy Nufay ibn al-Xaaris radiyallahu taala anhu wa ardaah gisoon ñoom Abu Umaama al-Baahiliyu am al Ummul Xusayn waaye it gisoon nañu ki nga xam ne mooy xadiisu Amr ibn Xaarija euh, ci gàttal noonu gisoon nañu discours bi même bu dee am na yoo xam ne version yoo xam ne indiwuñ leen waaw ci xutba bi ba léegi ndax ku mel ni al imaamu Tirmidiyu raxmatullaahi alayhi euh, dafa solo ci abwaabu safar fi mu def baabun mina mun a muusa bn abdirahman nettal nañu muusa bn abdirahman alkuufi mooy muusa ibn abdirahman ibn said ibn masruuq ibn macdaan abu ciisa alkuufiyu raxmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatanaa zayd bnu alxubaab mu ne ki leen nettali mooy zayd bnu alxubaab mooy zayd bnu alxubaab ibnu rayaan abul xusayn ah, moom mu ne axbaranaa mucaawiyatu bnu saalix mu ne ki nga xam ne moo ñu xabaare mooy mucaawiya ibnu saalix di mucaawiya ibnu saalix ah, abu amr am ñu ne abu abdirahmaan mu ne woon eh, qaadi raxmatullah alayhi qaala mu ne xaddatha nañu Sulaym ibn Aamir mu nekk ma nettali mooy Sulaym ibn Aamir al-Kalaa'iyu Abu Yaxya raxmatullahi alayhi annahu qaala moom mu ne Umaamata yaquul mu ne dégg Umaama di Sudayy ibn Ajlaan albahiliyu raxmatullahi alayhi wa radiya anhu ci abu umaama albahiliyu foofu lim ñu indi côté bi bokkul ak ñun côté biñ gisoon ndax foofu dane abu umaama albahiliyu raxmatullahi alayhi dane sami'tu rasulallahi sallallahu wa sallam yaxtubu fi xajjatil wadaa'i fa qaal moom seydina abu umaama albahiliyu dane dégg naa sallallahu alayhi wa sallama yaxtubu fi xajjatil wadaa te xaalam moo doon xutba ban jamono doon xutbaa ci xajjatul wadaa muy ajak tàggatoog yi nga xam ne ci lañ ne boobu ba léegi lan la wax mu ne mu ne ittaqullaha rabbakum wa sallu xamsakum wa suumoo shahrakum wa adduu zakata amwaalikum wa atiicu daa amrikum tadxuluu jannata rabbikum qaala bi nee na lii léegi nañ wax loolu pare affaire lu tax xadiis bi indiwuñu ko dañ ko gisoon newoon nañ dinañ ko boole ci avant ñuy tëj affaire bi mais dañu ko fàtte woon complètement omis waaw dañu ko fàtte woon nañ gis beneen xadiis tamit bu xaw a niroog lii boo xam ne ba léegi Seydina Abu Umaama al-Baahili radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne damaa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam kon xam nañ ne kon moo tax kon saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu nettali ci xutba ba xutbaab keroog bi mooy kon da gis ne kon lu bari la sauf que mooy comme que ñi ko nettali dañoo wute wala tey kii day nettali même personne bi nettali benn parti suba mu nettali leneen suba mooy loolu noonu dafa tax moo tax mbir mi melul woon ne xadiis Seydina Jaabir mi gisoon ci xutbab Urana bi ci batnu Urana hmm? mu ne kon moom Seydina Abu Umaama al-Baahiliyu mu ne sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu fi hajjatil wadaa fa qaala nee na man dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xutba ci xajjatul wadaa fa qaala mu ne moom alayhi salaatu wassalaam ittaqullaha rabbakum mooy yéen nit ñi ittaqullaha rabbakum ragal leen seen yàll seen allah di allah rabbakum mi nga xam ne mooy seen boroom waaw kenn indiwu la fi ku dul sa boroom kenn taxul ngay croître di di di di di màgg di jëm di di passer ay étape la tarkabunna tabaqan an tabaq waaw waaw nga jaaroon ci tabaq boo xam ne mooy avant ngay exister yaa ngi woon ci tabaq fii ilmillah ci xam-xamu yàlla laata doomu aadama bi di ñëw àddina laata muy gane àddina muy woon ci étape ah? boo xam ne nit ñi xamuñu ko woon parce que gisewul bokkul woon sax ci ñi ñuy programmer mu jaarat beneen étape mooy boo xam ne ba mu nee ca biiru ca ca ca biiru yaayam loolu ba étape la tamit boobu ñu commencé di ko sóor ñi di yóbbu ci génico bi muy xool évolution wam boobu ñu ngi koy sóor ci mbir yi loolu la tarkabunna tabaqan an tabaq tabaq ba'da tabaq bu njëkk bi étape bu njëkk bi nga xam ne boobu moom mooy exister tul exister wu loon même pas ci biiru ndeyam boobu nit ki kenn boolewu ko woon mais bi nga xam ne ci la ko ndeyam di commencer di ëmb mooy ñi am moyens yi c'est pas loo xam ne c'est moyen c'est donné nga foog ne buñ ne ñu dem di suivre am na yoo xam ne suivre suivre suivi de grossesse amu fa parce que te lool moo ëpp ci àddina bi amuñ moyens yi te lool tamit bokkul sax yi nga xam ne moom lañuy kii dinañ gis daal que ne ndeyam ëmb na ko waaw kii yaayam de ëmb na mooy loolu loolu ab étape la après boo jógee foofu nga am étape bu nekk liir juddu loolu ab étape ba waaw lépp dañ la koy defal waaw nga mujj di mën a raam loolu étape la après nga man di taxaw di jàpp di ja di ñu lay kii te te ngay dox ba ni ngay mën a taxawee ba di dem ba dëgër waaw loolu lépp étape la la tarkabunna tabaqan an tabaq la tarkabunna waat naa ne di ngeen ñépp di ngeen jàll tabaqan ay étape an tabaq romb ci étape di dem ci yeneen loolu lépp ay étape la waaw ba boo moyul suñu borom delloo la ilaa ardalil umur nga dem ba am kàttan yow mañ doon defal lépp nga am kàttan waaw ndax buur yàlla moo leen bind min daaf ginnaaw dànf googu mu defal leen quwwa waaw ginnaaw faiblesse googu néew doole googu mu defal leen kàttan léegi loolu noonu suñu boroom subhaanahu wa taala mën na laa delloowaat ila ardalil umr waaw da'fan wa shayba léegi nag kàttan ga nga amoon nga xam ne daanaka lu taxaw nga jóg waaw sa kàttan di feeñ fu ne luy waaj kii sax boo ko laalee yépp xam ne wax dëgg waa ji borom mu dem ba tànk yi di di di di di di jàmm waaw uum yi daanaka taxawati bu baax manu ko mu dem ba léegi mënatula dox buy doxati dañ koy jàppoo wala sax mu mujj léegi benn paas rek lay toog manatul même jóg sax defal boppam yi gën a ci moom manu ko la tarkabun na tabaqan an tabaq loolu lépp la tarkabun na tabaqan an tabaq mu ne kon yaa ayyuhan waaw kon moo leen yar moo leen jaarale ci ay étape ba boo demee ba loolu mu fàtt la léegi nag ab néew nga dëkk nga tudd waaw boo xam ne ñu gis sa koor waaye bu ñu la suul jeex na yow léegi ay liñ fi defoon bafi fi rek la gis in sharran fa shar wa in xayran fa xayr bu dee lu baax la lu baax bu dee lu yées lu yées ay souvenir rek lañuy ñuy amati ci wala bokk lu baax loo fi defoon moo xam nag souvenir bu baax wala boo xam ne baaxut waaw wala après boobu nag boo demee nga demaat la tarkabunna tabaqan an tabaq waaw mooy imma ca barzax mu nekk foo xam ne tiwo lay am ci aljana wala ci safara wal iyaazu billah après ngeen jóge noonu ah dem yowmal qiyaam soit ilal janna am ila sa'ir la tarkabunna tabaqan an tabaq kon kooku mooy rabbakum mooy suñu boroom ittaqullaha rabbakum ragal leen bo boroom bi seen allah buur yàlla rabbakum seen boroom wasalloo xamsakum te ngeen julli seen juróomi julli yi ngeen julli seen juróomi xamsakum seen julli xam nga lu mel nii lay wax ci jigéen ñi ah? innal mar'ata idha sallat xamsaha ah wa saamat shahraha wa xafidat farjaha wa ata'at amra zawjiha daxalat jannata rabbiha bisalaam aw daxalat jannata rabbiha waaw ndaw si idha sallat xamsaha bu jullee juróomi julleem wasaamat shahraha mu daal di ji woor li nga xam ne mooy weeru kooram mooy ramadan bu dee matalu ko parce que day gisi règle wala dafa feebar fa iddatu min ayaamin uxra day fay beneen yoon da koy bàyyi pour beneen yoon mu fay ko mais ay duma leblanteeg yàlla loolu waxi caaxaankat la waaw kooku kooku foyooy ñuy fowe diine ji mu naqari xol lool loolu loolu loolu vraiment lu lu tiis la lu garaaw a garaaw la waaw wa xafidat farjaha mu daal di sàmm pëyam wa ata'at amra zawjiha mu topp ndigalu boroom këram mais mooy ndigalam loolu day jaar ci yi mu wax waaw gis nga yim njëkk a wax mooy ay amul ndaw si bu toppee jëkkëram rek bu bu moom moom moom moom mu am na de mukk jëkkëram jooju ajjanaam daa wóor moom ba moom ak topp ko ci topp ko kese mooy dugal ajjana mukk waaw laa ta'ata li maxluqin fi ma'siyati al amul topp koo xam ne dañ koo bind bay moy topp nga di waral ngay moy yàlla doo ko dangay bañ ah ndaw si day bañ fii mu ne bu ko jëkkëram ne meesul day bañ parce que mèche dafa xaram mu ne ko ay euh, xeesalal parce que loolu laa bëgg déedéet waaw ay parce que yow sa àjjanaa ngi sama sama ndëggu tànk ak mu ngi sama ngërëm ak sama déedéet déet nga daw sama déedéet déedéet déedéet yonent bi alayhi salaam waxoon na ci xadiis Seydina Ali comme nañ ko gise woon ibn Abi Taalib radiyallahu anhu waxoon na waaja ah mooy bi ñuy wax ñenn ñi ne Seydina Abdullah ibn Hudhafa la woon ba muy <laughs> ba mu jiitee gisoon nañ ko ba mu jiitee sariya ba mu ne gaa yi aywa mu mer Seydina naa Sa'id al-Khudri nee na benn bi moom dane moom benn version ci xadiis yi dane moom dafa newoon koo xam ne fiihi daaba moom bon euh, da doon mooy da doon euh, foo léeg-léeg mooy ay blague ak yu mel noonu léegi nag am ci beneen dafa gaawoon a mer mu ne leen léegi aywa defal leen taal bi taal leen affaire yi ñu taal mu ne léegi aywa dugg leen ci biir gaa yi nga am ñu ci nar a dugg ñenn ñi ne ah ata ñun dañoo génn ci diine ja ñu nekkoon dugg ci lislaam ngir daw safara léegi moom est-ce que xel la ñun ñuy ñëw di dugg ci li nga xam ne mooy safara ji ginnaaw ba ñu ci buur yàlla musalee kii ne bañ ñëwee wax ko yonent bi aleyhi salaam mu ne gis nga bu ñu ci duggoon doonu ci woon doonuñ ci woon génn ba faw ku bu ñu ci xasoon a dugg doonuñ ci woon génn laa ta'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq kenn du du topp koo xam ne ku ñu bind la bay mooy buur yàlla mi nga xam ne moo la bind te la sàkk kon nag bay ay ay ay ay ay ay ndaw si moom bu bu kiiwee jëkkëram déedéet déedéet bu fi waxee loo xam ne dafa araam du ko def waaw dara du ko def loolu nag ñàkkub sëy moom moo gën nag de nekk ci loo xam ne lu xaram gën nekk ci loo xam ne dafa xaram bilaa bilaa shakk wala rayb wala wala walla wala wala wala wala di xalaat leneen loolu moom amul benn si ci sàkk waaw mu ngi noonu kon mu ne kon it loolu daa niroog bi ittaqullaha rabbakum mu ne ragal leen buur yàlla mi nga xam ne mooy seen boroom wa sallu xamsakum ngeen julli seen juróomi julli wa suumu shahrakum te na ngeen woor seen ngeen woor seen weer wi mooy ama ramadan ndax lii mooy farata wa addu zakata amwalikum mooy gis nga jox na leen farata yi de te na ngeen joxe joxe zakaatu seen alal yi ay xaw ma ko woon du la ci génne ah fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi nga xam ne ñoom ñooy way az-zikr muy alquran ñoom ñi nga xam ne ñoo yor fàttali fàttali bu mag gi ñoom la ko suñu borom moomale ñoom la ko moom ñoom la ko askanale waaw muy alquran muy sunna yonent bi aleyhi mu ne ñooñu laaj leen leen in kuntum la ta'lamun ndeem xamu ngeen ay xaw ma woon moom du la jigéen moom moom moo borom bi mois je ne savais pas j'étais innocent non non non non t'étais innocent parce que sa affaire àddina amul dara lu ci lëj waaw man masumaa gis koo xamante ne nii daa bëgg tukki ne moom nekk Sénégal daa bëgg am visa dem dem dem dem France walla Canada te fexewul ba xam procédure bi ñuy jaar ngir am ko loolu masuma koo gis ñëw rek taxaw ne moom laaj bi vous te xamul sax papier bi muy indi document yi ñu koy laaj loolu masumaa gis ku mu daw waaw naka noonu képp koo xamante ne nii bëgg ngaa jóge fenn dem beneen dëkk waaw jóge eh, dakaar dem dem dem Fatick xam nga nan ngay def ba dem fa waaw soit di nga am paas wala di am ku la yóbbu mais doo ñëw rek taxaw ci arrêt bi ab oto ñëw nga ne Fatick Fatick nga ne ko aywa nga dugg waaye ne la paas nga ne ko noo man xaw ma woon ne paas ndeke dañuy paas pour dem Fatick loolu amul mooy xoolal yëfi àddina yi ni nga xam ne noonu lañ koy lijjantee bam ne bam bam ne ba ba ba bam sotti léegi nag bu dee mbiru diine nga ne man boo je ne savais déedéet moo tax suñu borom ne fas alu laaj leen de waaw waaw fas alu laaj leen ahla zikri ñi nga xam ne ñoo ñoom la buur yàlla jox xam-xamu zikr in kuntum la ta'lamun ndem ndeem xamu ngeen waaw moo tax loolu kenn dédommagé kenn xaw ma woon kon mu ne wa addu ta na joxe zakatu amwalikum alal yi waaw gis nga julli juróom woor weeru koor joxe zakat wa ati'u za amrikum mu teg ci topp topp ñi nga xam ne ñoo leen jiite ñi buur yàlla def seen mbir seen loxo waaye day tekki tamit boroom xam-xam yi waaw parce que topp ci topp leen ci ngay ci ngay ci ngay moo yëpp lay tekki boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim en fait ci euh, façon yii yonent ma lay saa saa wax bi ati'u da amrikum ñu bari lañ ciy wax naan ñii naan mooy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ñii naan mooy xulafaa ur-rashidun ñii ne mooy saxaaba yi ñii ne ñooy mais loolu lépp ñii ne mooy ñi jiite mooy mooy mais loolu lépp la rawatina ñi nga xam ne ñoo jiite waaw waaye waxoon nañu. ci discours bi comme ni ah, Ummul Husayn waxoon radiyallahu anha ne yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne topp leen as-sam'u wat-taa'a wa in ummira alaykum abd mu ne xasib xasibtuhu qaalat mujadda abdun mujadda ah xasibtuhu qaalat aswada ya'murukum bi kitaabillah waaw mooy topp leen loolu kon wa ati'u na ngeen topp za amrikum ñi nga xam ne ñoom ñoo yor seeni mbir waaw parce que am na ñoo xam ne foog nañ ne ñoom ci dissidence ci la ci la affaire yi doxe ak jaay ay révolutionnaire man bëgg naa ñu wax ma ban réew moo moo def révolution ba pare réussir amut loolu amut ndax gaa yi li ñuy wax naan ay waaye la révolution française mais la révolution française xam nga lim indi la révolution française xam ngeen li mu <laughs> ngëm gu ndaw gañu amoon sax lépp naaw waaw te nag waa ahlul kitaab ak yéeféer bi nga xam ne gëmul yàlla du tout yemuñu lan moo lay wan ne yemuñu mooy koo xam ne ab chrétien wala juif hein kooku moo tane fuuf ki nga xam ne moom ab atte la loolu moom c'est sûr te li koy njëkk a wane rekk suñu atte yi ñu am ci biir àddina bi nii ci yi ñu suñu borom tegal mooy lan moo tax mu permettre ñu loo xam ne rendi wu waa ahlul kitaab ñu man koo lekk te pourtant burul ñoom mënuñu koo lekk parce que kurul ñoom bu rendee keneen tëdu mooy du jullit bokkul ci ahlul kitaab à condition mu rendee normal parce que jullit boo xam ne rendeewul normal sax kenn du ko lekk say xaraam ñu lekk ko waxatuma la ahlul kitaab waaw mooy ne lan moo tax ñu mën a lekk seen seen reen parce que ñooñu bu loolu lay wane ne ñoo ñoo tane kay ñi nga xam ne ñoom looloo reen di de toute façon ne woon allahu akbar ak allahu bismillah lu ñu mën a tudd medd la waaw même bu dee ne tudd na lu ne bismillah ak lu ko neex na tudd bismillah allah akbar bu rendee midd la kooku kay bokkul ak ki nga xam ne moom bu ko moom bu waxoon loolu rendi nga man koo lekk wala déet <laughs> loolu la deuxième affaire lan moo tax suñu boroom may góori jullit ñu mën a takk ci jigéenu ahlul kitab boo xam ne du mu taxidaatu ax daanaa ñooñu di farantoog bari ay ay copain wa ki fu nekk ñu jaar fa déedéet déedéet lan moo tax mu permettre lool parce que ñoom ñoo tax pourtant athée bi mënoo ko takk yow en tant que jullit athée bi moom ay waa yi ne woon moom dañ koo baptisé woon ab jigéen boo xam ne nee na baptisé woon nañ ko waaw waaye léegi athée la kooku mënoo ko takk mënoo ne waa ji chrétien la du chrétien déedéet kooku mënoo ko takk mukk kooku mënoo ko denc kon loolu day wane kon yemuñu kon yemuñu kon yemuñu <laughs> voilà kon nag dangay gis ne kon gaay yooyu yemuñu ah yéeféer yi yemuñu moo tax révolution mooy ñooñu lañu nekke moo tax moo tax ñoom ba xeex amee diggante les Perses ak Romains yi yonent mi sallallahu alayhi wasallam kan lañ jàppale woon. ghulibati Rum fii adnal ard waa mooy suuratu ruum ñam doon wax mais jullit ñi kan lañ jàppale woon mais romain yi <laughs> lañ bëggoon ñu gañe ah oui parce que ñooñu minimum ñooñu ñoom ñu ngi woon ci diine joo xam ne diine la joo xam ne diine diine samawiya ñoom waa ahlu kitaab la te ñee moom nga xam ne waa perse yi nga xam ne liñ doon jaabu mooy nee nañ safara su sell si xam nga ne ñooñu yemuñu laa yastawi zu millatin wa kafuuru manuñoo yem waaw laa yastawi du yem zu millatin koo xam ne ci yoon na ne wa kafuuru même ñoom ñëpp ak kafuur lañu mais nag al al al kufru wal wal al kufru funuun loolu lu ama am solo loolu jara xam la al kufru funuun ak kéefër dafa am ay branche yemuñu ñoom ñëpp yemuñu keroog romain yi ba ñuy xare ak perse yi jullit ñi dañoo dañoo dañoo xemmee moom lool bëggoon romain yi gañe waaw te pourtant waa ahlul kitaab lañ ñoom ñoo fi wax ay masiixiya ak ñoom ñoo fi wax ay ak yooyu te pourtant ñoom lañu kon nag gaa yi yemuñu waaw kon nag yow loolu moos nga xam ne léegi xoolal xoolal xoolal rek dégradation des mœurs bi am waaw mooy daanaka yi nga xam ne même les années quatre-vingt-dix sax dañ ko doon nangu sax mooy nangu wuñu ko woon parce que fitraay doomu aadama ci boppam nangu ko yooyu yépp lañ nangu léegi waaw ba pare mooy la liberté affaire bi képp koo xam ne defoo noonu wala sax nit ku taxawati rek di joxe opinion bu wuteeg loolu sax ñemeetuñ ko sinon ñu pénaliser la kon kay xam nga ne loolu loolu après yow nga xool matériel julli nag du matériel kese julli jullit mat spirituel la ak matériel surtout spirituel waaw kon nag mu ngi noonu ay wa ati'u mu ne te ngeen topp wa ati'u za amrikum te na topp ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne ñooy yor seeni mbir mu ne bu ngeen ko defee tadxulu jannata rabbikum bu ngeen ko defee di ngeen dugg seen àjjanaay borom lii nii ci xutba bi la woon xam nga ko tamit waxuñu ko woon ah léegi euh, Abu Umaama al-Baahili radiyallahu bi mu waxee loolu euh, ah, ah, ah, Sulaym ibn Aamir ne ko mu ne fa qultu li Umaama ma wax Abu Umaama ne ko mundu kam sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadha al Abu Umaama mais yow depuis kañ nga dégg hadith bii nii depuis kañ nga ko dégg ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy yow ba nga koy dégg ñaataat nga amoon nee na mu ne sami'tuhu wa ana ibnu thalaathiina sana mu ne gis nga hadith bii ba ma koy dégg ça fait ba ma ko déggee tay bii trente la woon def na trente waaw def na trente ans ba ma ko déggee léegi <laughs> waaw te xadis boobu xadisun saxiix qad rawaahu aydan al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal rahmatullah aley am na beneen affaire tamit boo xam ne euh, am na ci benn xutba tamit al imaam at-Tirmidhi indi ko fi nga xam ne mooy yonent bi aleyhi salaam bi mu naan bokk na ci mooy comme xutba yi ñu gisoon rek mu mu boole woon ci laa yajni jaanin illa ala nafsi waaw kenn du def crime lu dul ci kaw boppam waaw mooy tooñ na la leer ne li ngay tooñ sa kaw lay këpp te bu kenn tooñ sa moroom ndax tooñ sa moroom mooy tooñ sa bopp waaw loolu lépp ci kii bi la woon ah, waaye pare woon nañ loolu muy xutba bi di nga gis nag yeneen yi ay quelques euh, ci yoo xam ne ñun gisuñu ko woon ay quelque ci xadiis yi ndax même xadiis yi nii yiñ gis nii yi Seydina Abu Umaama yi da ngay ñëw ci parce que boo demee ci sunan yeeg wala masaanid yi nekk boo fa demee yenn yi da ngay gis bii mu indi version bi même ci même sunan Imaam at-Tirmidhi yi alayhi da ngay gis mu ñëw yokk ci loo xamante ne nii moom keneen yokk moom am na version bu indi boo xam ne yokkuñu ko ci wax mu gis yoo xam ne da ko ci yokk am yoo xamante ne nii am yoo xamante ne nii du ko yokk ci yeneen version yi kon loolu ci gàttal moo doon xutbaay Mina bi euh, comme li wax rek alayhi salaatu salaam te ñu waxoon ko ci jataay bi weesu mooy ah fal yuballigh shaahidu minkumul ghaa'ib ñi nga xam ne ñoo fekke sama wax nañu ko jottali ñi nga xamante ne nii fekkewuñu sama wax léegi nag ñu war a continuer Euh, gisoon nañu waxoon nañu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu demee foofu dafa wàcce muhaajiruuna yi ak lansaar yi wàcc tamit nit ñi ñu nekk muhaajiruuna yi ci yaminul qibla ansaar yi ci yasaarul qibla mooy muhaajiruuna yi daf leen a wàcce woon daf leen a wàcce woon daf leen a wàcce woon ci ndejooru xibla bi waa lansaar yi mu wàcce leen ci fi nga xam ne mooy càmmoñu xibla bi nit ñi ñi ci des mu wax ñu nekk ci euh, seen après ñoom moom mu daloon foofu aleyhi salaatu wassalaam am na xadiis sax boo xam ne nee na dañ ne ko woon waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu defal la fii benn ñu defal la fi ab ab loo xam ne dañ la ko fiy defal tànt ak yooyu mu ne mina ku fi jiit moo ku fi jiit rek ku fi jiit rek yaa fiy ne la ku fi njiit rek yaa fiy nekk amul kii di occuper naan fii maa moom fii nañ la defal fii déedéet ku fi jiit rek moom moom waaw moom ku njiit rek fa nga nekk rek foofu mooy bërëb bërëb la pour yow ginnaaw loolu nag fala fanaan fala fanaan moom alayhi salaatu wassalaam kon ñu ngi ci yawmun nahr kom ah, comme li al imaam Ibnul Qayyim mu ne fa baata biha mu daal di fay fanaan fa lamma asbaxa intadara zawaala shams fa lamma zaalat masha min raxlihi ila aljimaar walam yarkab fa bada'a biljamrati al-uulaa allati tali masjid alxayf fa ramaaha bi sab'i xasayaatin waaxida waaxidatan ba'da waaxida yaquulu maa kulli xasaatin allahu akbar allahu akbar ila axiri ma qaal mu ne kon fa baata biha yonent bi aleyhi salaatu wasalaam minaa la fanaan ah bam fanaanee fa lamma asbaxa wa mu xëyee intadara zawaal ash-shams mu xaar fa la nekk ñu ngi ci ayyaamu mina ay ayaamu Mina waxoon nañ la bésu tabaski bi la commencé ak bés yi ñëw ci ginnaaw ah muy bés yi ñëw ci ginnaaw ndax Mina waxoon nañ la dañ lañ fay nekk dafa bari ay ayaamu Mina moo gën a bari ci eh, aj gi waaw muy bésu dixième jour bi ci la onzième jour bi douzième jour bi ak treizième mooy après ñetti fan yi ñuy def après bésub bésub euh, li nga xamante ne euh, mooy ba quatorzième parce que dix la onze douze waa ba treize ba treize parce que dix dixième jour bi ci la parce que Mina Mina la ñuy nekk onze douze treize voilà loolu mooy ay yaamu Mina kon mu daal di fanaan foofu la ci mina ayaamu mina mu ne ba mu xëyee dafa xaar li nga xam ne mooy zawal shams jant bi daal di jéng falamma bi nga xam ne ci la jéng masha masha ci la dox min yi bàyyeekoo fa mu daloon ca tàntam ilal jimaar yi dem fa nga xam ne mooy fa lañuy sànnee jimaar yi walam yartab tawaru te warul woon loolu nag al imaam Ibnul Qayyim di wax mu ngi ci saxiix yi al imaamul Buxaariyu rahmatullah aleyhi soloo na ko na ko noon al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al Qushayriyu an Naysaabuuriyu rahmatullahi aleyhima al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi boo demee ci baabu baabu baabu man rama jamratal aqaba walam yaqif qaala qaalahu ibnu radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam andi na fa bi buntu bi def baabu buntu ram jamratil aqaba bi Mina Ah, aqaba walam yaqif buntu sànni jamratul aqaba walam yaqif taru taxawu qaalahu ibnu umar mu ne kooku al imaamu ibnu umar moo ko wax ibnu alxataabi radiyallahu anhuma mu ne loolu nag mooy buntu bi ci tegu parce que buntu ba andiwu ci dara daa andi rek wax loolu rek la wax après buntu bi ci tegu laa bëggoon a wax baabu idaa ramal jamratayni yaqumu mustaqbilal qibla wa yushil baabu bunt mu ne baabu bunt ah eh, ramil jamratayni sànni ñaari jamra yi nga xam ne nit ki bu ko sànnee yaqumu mustaqbilal qibla day taxaw jàmmaarloo qibla bi wa yushil mooy day ñëw mooy da bu ko sànnee day dem benn bërëb boo xam ne bu bu bu wàcc la mooy du fa mu sànnee jamra ya du fa du fa mu sànnee jamra lay kiiwe lay taxawe di du fa sànnee jamra yi lay taxawe di ñaan waaye day dem ci beneen day puus foofu dem ci bërëb boo xam ne bu daldi wàcc la loolu lay wax nii naan wa yushil waaw foofu noonu la kon di moom al imaam al ne al-imaam al-Buxaari mu ne haddasanaa Usmaan ibn Abi Shayba muy Usmaan ibn Abi Shayba mooy frère Abu Bakr ibn Abi Shayba bi ñu doon gis mooy mooy frère am mooy Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usmaan ah Abul Hasan rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Talha mu ne haddasanaa nettali na ma Talha Talha moo ma nettali ibn Yahya Talha ibn Yahya moo ma nettali mooy talxatu ibn yahya ibnu naaman ibn abi ayaash abu abbad rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa nettali nañu yunus muy yunus men ibn yazid al ayliyu ibn yazid al ayliyu abu yazid rahmatullahi alayhi an zuhri yi mu jële ci al imaamu zuhri rahmatullahi alayhi moom kenn dootu ko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 wa ardaahuma an ibni umara mu jële ci baayam di abdallah ibni umar ibn al-Xattaab men al-Adawiyu rahmatullahi alayhi al-Qurashiyu rahmatullahi ala al-jamii mu ne annahu kaana loolu mooy xadiisu al imaam al al al al al Buxaari wax nañ la al imaamu yarhamukallah al imaamu muslim am na lum ci indi. Eh, al imaamu muslim daal dina koy daal dina ci indi waaye naka noonu ku mel ne al imaam Euh, malik tamit solo na ko voilà al imaamu Ahmad naka noonu naka noonu al imaam an-Nasaa'i al imaam Ibn Maaja rahmatullahi kon Mawlaana Ibn Umar dane Mawlaana Ibn ah, pour li al imaam Ibnul Qayyim wax nii ñu xool fan la ko teg ndax noonu lañ doon doxale mooy mbir yi wax ji ana fan la nekk ay xadiis lañuy ñuy kon mu ngi noonu mu ngi ci yoon Sahih imaamul Buxaari rahmatullah alayhi al imam ibnu omar saalim muy nettali di ci ndiru ibnu omar mu ne annahu kaana yarmil jamrata dunya bi sam'i xasayaatin yukabbiru ala ithri kulli xasa thumma yataqaddamu hatta yushila fa yaquum mustaqbil al qibla lé balaa loolu aywa léegi kon kon tey instant bii nii pare nañ yawmu nahri voilà parce que yawmun nahri am na leneen sax loo xam ne mais loolu nañ ko bàyyi parce que gisoon nañ lu mel noon mooy euh, ndaw si alxasamiya bi ñëwoon laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne xadiisu mawlaana ibn Abbaas wal xadiisu bi saxiixayn am na ci yenn yi dana ci al-Fadl ibn Abbaas la ko jëlee waaw comme li al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi imaam at-Tirmidi nee na laaj naa sama sëriñ Muhammad muy Muhammad ibn Ismaïl al Bukhari rahmatullah alayhi laaj naa ko mais hadith bi parce que borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañuy wute est-ce que min musnad al imaam ab ibn Abbas wala min musnad ki nga xamante ni hey al musnad al Fadl ibn Abbas. parce que yéen nii imaamul Bukhari solo na ko na kon imaamul Muslim imaam Muslim ibn al Hajjaj Abul Husayn rahmatullah alayhi nga xam ne ci mawlaana ibnu Abbaas la jaar moom moo ko nettali mu wax yenn yi danaan alfadlu nee na nee na man laaj naa ki nga xam ne mooy sama sëriñ Muhammad ibn Ismaayil ci affaire boo bële laaj naa ko mu ne ma li gën a wér ci kii bi mooy bi jaar ci alfadlu ibnu Abbaas radiyallahu anhuma parce que Euh, parce que bo comme li al imaam al xaafis nee na xam naa imaamul Buxaari rahmatullah alayhi li tax mu nootal lool parce que al Fadl ibn Abbaas kaana radifa radifa radifa nabi an nabi sallallahu alayhi moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon ci gëléem bi kon nag moom mu nekk ne ci moom la ko Mawlaana ibn Abbaas jële lool mooy li gën a lëng waaw léegi mooy ndaw si dafa ñëw benn jigéen boo xam ne dafa laaj ci est-ce que baayam daal aj aj farataay aj da koo dab waaye manula la manula manula lam yastaqir ala rahila manula la stable ci waruwaay mooy manu ko manula ñëw est-ce que naa aj moom ajal ko mu ne ko waaw waaw loolu it ci mbir mi waaye loolu gisoon nañ masala boobu moom gisoon nañ ko ci zaadul xujaaj bi ñuy gisal istitaatu man mooy être capable pour aji li nga xam ne mooy lii suñu boroom naan walillaahi ala naasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila buur yàlla moo war lool ah, ala naasi xijjul ñu aj li nga xam ne mooy néegam bi li man istataa ilayhi pour képp koo xam ne moo ko man ne serait-ce qu'une al istitaa loolu bokkoon na ci njëkkoon a traité ci zaadul xujaaj waaw bi ñuy gis euh, jataay yi ñu gisoon ci aj ji bon moo tax lii ñun duñ ci ñëwaat parce que waxoon nañ la sax ñun sax dañoo def ëpp lañ waxoon sax parce que début bi waxoon nañ ne ak ji ba ñuy def introduction bi waxoon nañ ne yu bari duñ ko gisaat parce que gisoon nañ ko zaadul xujaaj mais daanaka lii moom moo ëpp sax lii moo ëpp foofu mais quand même yenn masala yi nga xam ne parce que foofu masala yi ñooñu ginoon a yitteel après gisoon nañ xadiisu seydna jaabir bi nga xam ne moo doon nettale aju yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi kon mooy masala istitaa lan mooy man gi ah li man istitaa gisoon nañ ko ak tamit gisoon nañ masala yooyu la njëkkoon a traité est-ce que nit mën naa ajal nit waaw ak bu dee man damaa ajal nit comme koo xam ne comme ni mu wax nii dane baayam wala koo xam ne boroom xam-xam yi rahmat mooy dane baayam ndaw si bon loolu am na ay yeneen yoo xam ne dañ ne góor la moo ñëwoon di laaj ngir yaayam ainsi de mais loolu bon yooyu euh, comme que ñun bëgguñu yàgg noonu mooy affaire bi en tout cas comme que dafa la wala baayam ndaw si baayam bokk waaw baayam baayam ndaw si baayam la wax ndaw si baayam la wax ndaw si baayam la wax kon est-ce que mooy kooku noonu est-ce que mën na koo ajal ndax manu mooy mu ngi dund waaye yonent bi sallallahu alayhi ne ko waaw beneen bi mu ne ay bor dafa am bor bor ak mu ne ko ah, waaw bor bu yàlla moo gën a moo gën a yey ci ñu daal di koy faj ak ñu fay ko mooy loolu noonu gisoon nañ masala yooyu moom lañ njëkkoon a gis boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dugalaale ci ki nga xam ne mooy al al al marid alladhi la yurja bur'u ki nga xam ne dafa feebar te yaakaaratuñ ne moom dina wér malaat bi nga xam ne yaakaaruñ ne dina wér ak yooyu kooku est ce que bu dee dañ ne waaw nañ ko ajal ci boroom xam-xam yi ne si man nañ ko ajal bu boobaa léegi buñ demee nag ba mu far wér est ce que day ajaat moom ak gi day nekkaat farata ci moom parce que wala boog dañ naan ajaloon nañu ko bañ koy léegi yooyu yépp gisoon nañ ko mooy yooyu duñu si ñëwaat yooyu yépp tamit mooy ci aj jii la xew woon ndaw si ñëwoon di ko laaj benn bi ñu ne góor la yooyu ah, loolu gisoon nañu masala moomale hmm. voilà <laughs> léegi kon ñun pare nañ ci li nga xam ne mooy côté bésub aj gi yawmul xaj ji yawmu am na tamit masala boo xam ne newuñu ci ah nañ bàyyi sax jarul ñu koy cité sax <laughs> waaw mais yawmun naxari pare nañ ci <laughs> waaw mooy masalaam yawmul xajjil akbar waaw waaw loolu it bon léegi euh, mais jàlloo léegi mooy <laughs> parce que <laughs> parce que en fait li ñuy xaar ci kanam moo bari xam nga xam nga miraas bi miraas bi fii lañ koy gisee ah loolu moo tax euh, te surtout yenn yi comme que gisoon nañ ko ba pare euh, bon ci gisoon nañ ko ci zaadul xujaaj jarul ñuy ñëwaat ci yenn yi quoi masala alxajjul akbar bi am na luñ ci tuddoon ci bésu Arafat bi am na leen ci tuddoon léegi kon ñu ngi dixième jour bi pare nañ ci léegi nag ñu ngi ci onzième jour waaw muy muy onzième jour muy deuxième jour ay ayyaamu mina yiñ la waxoon sànk ne la ay ayyaamu mina dafa nekk bésub tabaski bi ak ñetti fan yi ci tegu quatre fan la première bi jeexal nañ ko mooy dixième jour bésub tabaski léegi nag mu des fii bés bii nag moom lañu al imaam ibn abbas di wax ibnu umara radiyallahu anhu waaye loolu nag deel xool imaam ibnu umar dañuy nettal ay jëfam après mu ne lii la yonent mi alayhi salaatu def kon seydina saalim ibnu umar muy nettale ci ibnu umar mu ne annahu kaana yarmil jamrata dunya da doon sànni jamra bi nga xam ne mooy at dunya mooy bi gën a jege ci mooy bi nga xam ne mooy jamra bi nekk ci masjidul xayf muy xayfu mina mu ne kon Abd ibn Umar da doon sànni jamra jamra bi nekk ci masjidul xayf muy xayfu mina boobu mooy bu njëkk bi mooy boo jógee Medina boobu ngay njëkk a jot ah moo tax mu waxe noonu ad lii nag ci onzième jour bi lay doon mooy jamra jii nii gis nga première bi mooy démb démb ji nag guddoon na mooy bésu tabaski ji benn jamra kese la mooy jamratul aqaba mooy jamratul aqaba bu mag bi al kubra bu mag boobu boobu noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam sànni bésub tabaski moom kese keese kese la sànni kantaa waxoon nañ ne jamra yi ñett la dafa am jamratul am na jamratul uula am jamratul wusta am jamratul kubra jamratul uula mooy bu njëkk bi boobu lañ naan mooy tamit jamratul dunya waaw te foofu ci côté boobu fa la yonent bi alayhi salaatu salaam daloon ca la al imaam ibnu tiin daal di woon wax foog naa fàtte wala al imaam ibnu tiin daal di woon wax fii wàll woo wale waaw léegi comme euh, mooy euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, jour bi mooy ca subaay tabaski ja bés boobu nag jamra ji mu sànni bi muy sànni ji jamra ji mooy bu bi gën jege fam dal te moo gën jege boo jógee Medina foofu nële la yonent bi alei saatu salaam njëkk ñëw muy aljamratu dunya mu sànni ko mawlaana ibn Umar bi sab'i xasayaatin ci juróom-ñaari xeer yu sew yukabbiru ala ithri kulli xasa bu mu ci sànni nag mooy day takbiir loolu li yëpp gisoon allahu akbar sànni ah wala mu sànni ne allahu akbar wala isri mooy après day sànni ne allahu akbar masala yii nii yëpp gisoon nañ ko bi ñuy gis jamra ju mag ji sànni jamratul aqaba démb bu mag bi di nga xam ne moom bésu tabaski moom kese lañuy def loolu gisoon nañ ko moo tax duñu ci ñëwaat waaw summa ginnaaw gi yataqaddamu hatta yushila mooy bu sànnee ba pare day dandu day avancé dem fi nga xam ne mooy fi nooy ci suuf si hein nga xam ne dafa wàcc kawewul comme fam fam sànnee mu ñëw ba foofu bu fa ñëwee lu muy def fa yaquumu mustaqbilal qibla mu taxaw jàmmarlu qibla bi mooy alkaabatul musharrafa fa mu féete ñu ngi Mina te Mina minal xaram sorewul Makka mu jàmmaarloo xibla bi ginnaaw ba mu sànnee set xeer yi lu muy def fa yaquumu tawilan mu taxaw taxaw bu gudd gudd gudd gudd wa yad'u bu fa taxawee lu muy def day ñaan ñaan wa yarfa'u yaday te ba muy ñaan day yëkkati ay loxoom ca biir ñaan ga waaw mooy day yëkkati loxo yi di ñaan summa ginnaaw lii dinañ ñëw dañuy wax xadiis bi ba pare après nañ ñëw ci yeneeni mooy taxawaay bii nii durée taxawaay bi dinañ gis xadiis yi nga xam ne ñoo ñuy leeralal mais mooy bi mu sànnee xeer yi premier aqaba un aqabatul ula muy aqabatul dunya bu njëkk bi après mu dandu avancé ba fi nga xam ne mooy fi wàcc ci suuf si fi nooy ci suuf si mu taxaw fa ñaan ana ñaata ñaata à peu près ñaata ñaata ñaa ban la jël est daa taxaw rek yëkkati loxo yi ñaan allahumma allahumma ij'alni wala allahumma arhamni wa ak yooyu ñaan après rek dem loolu dinañ xool ban distance la insha allah ñaata la jël. léegi nañ topp xadis bi mu ne ginnaaw loolu kon fa yaquuma mu taxaw toow yii lan mu taxaw lu yàgg wa di ñaan wa yarfa'u yadayhi te ba muy ñaan dafa yëkkati loxo yi summa ginnaaw gi kon lii mooy àqaba bu njëkk bi thumma yarmil wusta ginnaaw gi mawlaana ibnu abbaas non ibnu omar la doom ji di saalim di nettali lim def li tax nag ñu koy nettali wax nañ la ko sànk dina moom dina ko wax ibnu omar ci fin bi mu ne ginnaaw gi yarmil wusta musanni bi nga xam ne mooy bi diggu dóomu mooy jamra ju diggu dóomu ji mooy bi nga xamante ne moo nekk ci diggante ña jamratul ula jamrat aqaba al kubra waaw léegi nag nee na bu mu sànni ko thumma yaxudu zaata shimal ginnaaw gi mu jël côté càmmoñam fa yastahilu wa yaquumu mustaqbila al qibla fa yaquumu tawilan wa yad'u wa yarfa'u yadayhi wa yaquumu tawila comme bële rek fa mu sànni du taxaw fa mu sànni taxaw fa di ñaan day jóge foofu ngir tamit may ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaaw bëgg sànni tamit ndax bërëb boo xam ne fa la ñépp sànnee boo fa sànnee nar faa taxaw ku ñëw sànni taxaw ñi ci ginnaaw nu ñuy def bousculade day am mu jóge noonu dem fële ci côté càmmoñ ba taxaw dem fa nooy ca suuf sa fa wàcc ca suuf sa wa yaquumu mu taxaw mustaqbilal qibla jàmmaarlo qibla bi fa yaquumu tawila mu taxaw lu gudd wa yad'u muy ñaan wa yarfa'u yadayhi yëkkati ay loxoom wa yaquumu mu taxaw tawilan lu taxaw a taxaw lu gudd a gudd a gudd ginnaaw loolee summa ginnaaw gi yarmi mu dem sànni ji jamrata dhaatil aqaba min batnil waadi wala yaqifu indaha summa yansarif nee na bu paree ci jamratul wusta mooy lu guddooxu bi après dafay jóge bu fa jógee fu mu jëm mu daal di dem ah ci jamra zaatal aqaba bi nga xam ne mooy aqaba mooy biñ gisoon mooy bi nga xam ne fala yonent ba ne saar saam sànni woon ci yow yawmun nahri ci bésub tabaski ji ci boobale moom lay mujjël moom mooy mujj ula wusta ak aqaba al mu ne min batnil waadi ba mu koy sànni nag newul ci kaw de mooy ci suuf ci biir xur wi la nekk euh, al imaam Ibnul Qayyim moom bi muy wax loolu mu naan deful comme kama yaf'alul juhaal <laughs> walam yarmiha min a'laha kama yaf'alul juhaal wala ja'ala wala ja'alaha an yaminihi wastaqbalal bayta wa waqsa yi kama dakarahu ghayru wahidin min al fuqaha al imam ibn al qayyim loolu gisoon nañ melo mi nan ngay sànnee jamra yi comme ni al imam ibn mas'ud waxoon ah moom gisoon nañu ko mu ne al imam mu ne bi muy sànni ci biir mooy ci suufu xur wi la sànnee waaye defu ko newul ca kaw di sànni comme ni nga xam ne noonu lañu xamul dara ñu juhaal yi ñu ignorant yi ñu réer ñi di def wala jaalaha te deful tamit jamra ji an yaminihi mu féete ndejooram wastaqbalal qibla mu daldi eh, féete qibla déedéet sànni bi moom deful lool waxta ram yi jamono jamoy sànne kama zakarahu comme ni mu koy tuddee ghayru wahid lul kenn min al waaye loolu loolu mu wax nii mooy li dëgër waaye bon amaana pa mooy ne eh, loolu gisoon nañ façon bi gisoon nañ ci xadiisu Mawlana ibnu ibnu Mas'ud ah radiyallahu taala anhu ni nga xamante ne noonu lañuy sànnee jamra yi ku ci bëgg am lu gën a yaatu fa ñu gise woon waaw kon mais nag fii nag bi mu ko sànnee moom ah, eh, ibnu omar radiyallahu anhu mu ne wala yaqifu indaha taxawu fa nag moo yonent mi aleyhi salaatu wa salaam taxawu fa de summa yansarifu mawlaana ibnu omar taxawu fa dafa sànni boobu rek bu mujj bi jamratul al kubra bi mu leen sànnee set xeer mooy set xeer fii tuddul set xeer yi mais mais yépp set xeer la summa ginnaaw gi yam sarif mu daal di dem fa yaquulu ba mu paree moom ibnu umar ci lii mu def ba pare mu ne lii nag moo tax sax ñu indi xadiis bi moo tax ñu tudde loolu tamit moo tax ñoom al imaamul buxaari ak ñi ko indi ñépp indi ndax mbiru yonent bi alayhi salaam la ñuy nettali waaw mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallama lañuy nettali bam paree moom mawlaana ibnu Umar dane hakada ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yaf'aluhu waaw mu ne hakada nake nii nake nii mooy nii ma def bi ma jógee ma nekk fii Mina jóge sama tànt hein ñëwal jamratu dunya li imaam Ibnul Qayyim ne mu dox ak tànkam loolu dinañ ko gis ci riwaaye yi hein loolu la mooy tànkam la ko defee loolu mooy li gën a dëgër mooy bi muy dem ci jamra yi dafa dox ak tànkam warul woon comme ni mu ware woon ba mu koy sànni ba mu jógee Muzdalifa ci démb ci bisu tabaski ji gi moom dafa dox dafa dox moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak tànkam hein mu ne kon man nii ma def man ibnu Umar radiyallahu anhu naa nii laa gis yonent bi alayhi salaatu salaam daal di def mooy dafa dikkal jamra bu njëkk bi ad dunya muy jamratul ula bi nga xam ne moo jege masjidul xayf muy xayfu mina ah mu sànni foofu lañ juróom-ñaari xeer mooy la lancer des pierres ñenn ñi di ko woowe la lapidation de Satan ñu ngi ci onzième jour bi ci suba yow yawmun nahri ba mu ko dexee mu daldi dem fi gën wàcc fi gina a nooy ci suuf si mu jàmmaarloo xibla bi yëgati loxo yi di ñaan ñaan gu gudd gudd gudd gudd gudd gudd ginnaaw gi mu jóg foofu dem ci beneen jamra bi ci tegu muy jamratul wasta bi dugg dóomu bi foofu it dañ fa war a sànni ay xeer ñu sànni fa juróom ñaari xeer hein après mu def nam defoon fee jël côté chamal bi côté euh, gauche bi ñëw fi nga xam ne mooy fi wàcc ci suuf si ko nooy mu taxaw foofu yëkkati loxo mi di ñaan ñaan bu gudda gudda gudda gudda gudd ginnaaw gi mu jóge ci jamratul wusta dem ci jamratul aqaba muy aqa muy jamratul kubra ba mu demee foofule mu sànni fay ñett juróom-ñaari xeer yu sew taxawu fa nag après mu daal di dem yoonam ci saase taxawul sax après foofu wala mu puus ci wet gi di ñaan comme ni mu def ci déyee non après mu dem bi mu paree nag mu ne hakada naka nii raaytu laa gis man ibnu umara al asariyu radiyallahu anhu ma yaf an nabia yonente mi alei saatu salaam yafaaloh muy def lii la yonente mi alei saatu def kon boo totalisé xeer yi loo am ñetti jamra la ñuy sànni jour bu nekk nag la mooy jour bi nii gis nañ onzième jour bi sànni na ci ñetti jamra jamratul ula jamratul wusta jamratul kubra wala nga ne jamratul dunya jamratul wusta jamratul aqaba yooyu noonu mooy fu nekk juróom-ñaari xeer te ñuy ñetti trois fois sept ah yéen donc ma ci moom trois mooy kon nit ki dina sànni ñaar fukki xeer ak ñaar fukki xeer ak benn waaw ndax juróom-ñaar boo ci yokkee juróom-ñaar mu jox la quatorze waaw juróom-ñaar plus juróom-ñaar mu jox la fukk ak ñeent fukk ak ñeent nga yokk ci juróom-ñaar mu jox la ñaar fukk ak benn kon bés bu nekk ci ñetti fan yi ci des bu dee ku fay toog ba ñetti fan yi jeex dina sànni bés bu nekk vingt et xeer après nag bu ñu paree ci ñetti fan yi malaaj la ñaata nga totaliser ma vingt et xeer plus vingt et un xeer plus vingt et xeer plus sept xeer yu yi mu defoon ci bésu tabaski ji kon boo totalisé vingt et xeer fu nekk sept ci jamratul euh, al ula al wusta ak al kubra lii la yonent bi sallallahu alayhi wa def waaw kon nag euh, ci jotaay bii nii insha allah léegi nag ñu duggaat ci affaire bi ah mooy ci côté bii bii bii duñ ci yàgg parce que comme que dañoo gisoon jamratul aqaba bu njëkk bi moo tax loolu épuisé woon nañ ci yenn mas ala yi ñi jëmoon ci sànni xeer yeeg yooyu est que xeer yi mën naa leena nit sànni ay xeer ba pare ma récupérer xeer yooyu sànni wala est-ce que xeer yi dama leen di raxas wala est-ce que xeer yi mën naa nekk ay balu tañ si wala xeer yoo xam ne ngan di roche la wala boog ma jël ay sump wala ma jël yooyu yépp gisoon nañ masala yooyu walilah alhamdu wal minna moo tax yi dañuy wax rek léegi bii di ñëw dañuy gis ci côté bi gisaat côté bi ak eh, yeneen riwaaya ak yeneen saxaaba yoo xam ne nettali nañ affaire bii muy ram yu jamratul aqabaat jamaratul aqabaat mooy jamra yi nga xam ne aqabaat yii nga xam ne ñett la ñuy sànni ci bés yii ñu ngi ci onzième jour bi ci aju yonent bi alayhi salaam kon yonent bi alayhi salaam gis nañ ne sànni na lan comme ni Mawlana Ibn Umar nii laa gis yonent bi alayhi salaam def jamratul dunya jamratul wusta jamratul kubra léegi gis nañ ñaan ga mu doon ñaan mooy da doon ñaan gu yàgg sax mais léegi nan la toll euh, à peu près lan loolu yëpp insha allahu taala la ñuy gis ci jotaay bii ñëw dugg ci yeneen mbir yoo xam ne yu concerne lii balaata ñuy continuer ñu ngi ci ca suba subak tabaski ja mooy tabaski nañ ca suba ka le de yawmun nahri de la tabaski ñu ngi Mina ba léegi ma rasulillahi fi xajjatihi fi xajjati alwadaa di xajjatu di xajjatu albalaag di xajjatu alkamaali wattamaam di xajjatu alislaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wallahu ta'ala a'lam